Euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla jul cent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi yeggale fi nga xam ne foofu lañ tolloon ci rëyu Zam'an fi mawlidi sayyidi bani Adnan euh, bu Cheikh Seydi El Hadji Malick ibnu Usman alayhima rahmatu wa ridwanur rahman euh, ñu ngi wax ne maanaam ñu ngi yemoon ci jotaay bi weesu fi mu doon leerale ci wàllu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñi nga xamante ne moom mooy déterminé di maam ak cangam am li wane ni dëgg dëgg ci moom mooy sang bu mag bi te euh, foofu la tàmbalee laataa muy ñëw ci gane addunaam maanaam euh, ngir wax ne géeju yenent bi sallallahu alayhi soo ci nekkee yow benn toq maanaam da ngay mujj jël ay caractéristiques am moom maanaam comme ni nga xamante ne benn toq géej ndox ci géej maanaam tey bu fekkente ne dañoo jël benn toq ndox ci ndaale sotti ko ci biir géej gi maanaam day mujj ne maanaam toq ndox bi amul woon caractéristique bu géej gi mais bi mu jëlee bi ñu ko jëlee sotti ko ci biir géej gi rek la yor caractéristique bu géej gi maanaam yeneen bi tamit sallallahu alayhi wasallam boo jeexee ci moom takk maanaam yor ay jikkoom yor ay doxalinam ba nga xamante ne lépp loo xamante ne xam nga ni lii moom nii la ko daan bëggee nii la ko daan defe nii la ko daan doxale ñoo ngi jël loolu nga da bëggee ko noonu defe ko noonu doxale ko noonu après ay jikkoom ay doxalinam ay bëgg-bëggam dañuy mujj imprimer wu ci yow suñ imprimer wu par exemple bu dee comme niñ ko gisee woon sa loxo dafa da nga da nga da nga da nga da nga def ne sama loxo bii de lu yenn bi saa salaam daan toon def ak loxoom ma ko ci waaye li mu daan def ak loxoom bu ma ko xamee te mu jàppandi circonstance yi daje danaa ko mën danaa ko def bu boobaa loxo day imprimer wu ci sa loxo bu dee sa bët yi noonu nga def bët yi imprimer wu ci say bët bu dee nopp yi nga noonu nga def nopp yi noppam yi imprimé wu ci say nopp sa tànk yi bu dee noonu la maanaam loolu boo ko toppee nag da ngay mujj ba dem ba nga xamante ne moom muy imprimé wu ci yow nga daal di mujj nekk moom maanaam moom mooy lan moom mooy daf lay daf lay euh, euh, daf lay comme ni kii di def lay def parasites yi ni ñuy def maanaam daanaka wala léeg-léeg ngeen gis euh, benn waay ci kuy seetaan moccikat yi wala yu mel noonu maanaam day jékki-jékki rek. am euh, ñu gis ñu jekki-jekki waa ji dootul mën a waxati dootul mën a defati mu am keneen wala leneen ñuy dégg muy wax ci ginnaaw maanaam benn rab bu ko jàpp wala yu mel noonu maanaam nit ci nag bu demee ba jeex noonu ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la ko yeneen bi def maanaam da koy da koy da koy neutraliser possédé ko bu ko defee ay waxam ay jëfam yëpp en fait ci biti nii ni mais ci biiram yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te loolu nag mooy martaba bi gën a kawe ci martaba yi mooy niveau wilaya bi gën a kawe ci mboolem wilaya yi loolu lay wax géej bi boobu sallallahu alayhi wasallam boobu nga xam ne moom nga war a dugg mu maanaam yenent la boo xam ne moo féete kaw ñëpp jàmbaar gi dajale mboolem melo yi aryahiyul mooy ci yaat yu jikko yu rafet yi safiyullahi moom mooy sellu maanaam ci yàlla sellal duuxulutun di boroom jikko yi nga xam ne bayu nit dañoo dañoo xóotte yaat maanaam ne noo mën a def def def def mënoo koo matale maanaam loolu moom moo tax bu ñu naan diw masalan ci wàllu yi muhammadiyu la maanaam muhammadiyu mooy koo xam ne dafa mat nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam kooku la ñuy wax mooy koo xam ne xam nga yonent jikki wàllu yi bu ne dafa am ab yonent bu mu doon mais euh, bu ñu demee ba nga xamante ne fi la xaama yi wàllu yi yëpp yam dafa am ñeneen ñi nga xamante ne ñooñu yoruñu maqaama ñooñu nag ay muhammad yu la lañ maanaam dañoo doon yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lu tax parce que dañoo mujj nekk toog ci biir jiir yonent bi sallallahu alayhi loolu moom moo tax ñooñu amuñu maqaama euh, léegi ñooñu nag euh, bu ñu melee noonu buñ dañuy dinañ doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais bu ñu ko itam du ñu nekk ne ñu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mënta nekk. maanaam bu ñëwee diw daal doon yeneen ci saa salaama doon maanaam ku ko doon ku mat la nga waaratul kaamil ak yu mel noonu yëpp waaw mooy ndono bu mat sukki nangam nangam tëgtalewul ñun dañoo mel ni yeneen ci bi de sallallahu alayhi wasallam ndax yeneen bi kenn mënta mel ni moom maanaam mooy du xuluqin bayyunin dégg nga huwal irniinu mooy ku tedd ku mat ka irniinul baraaya moo jiitu ci mbindeef yi sabihul wajhi ak rafet xar kanam maanaam. comme ni ñu ko waxee lettre au visage matinal zu xalqin boroom mbind la xasin bu taaru boroom mbind mu rafet la ndax yent bi sallallahu moo gën a rafet yépp ci mbind maniinun ku dëgër këcc la ànd ak xel mu mat sëkk te dal yow ma bis bi nga xam ne zu ismin boroom bàkkaar ak ku dul boroom bàkkaar itam maniinun day day day day day dëgg day day day nooy maanaam day jaax ne tiit bis man xiyaamati manuurun ku bëri xéewal la yu muy defal min min mindee fi waaye xayru zi ujbin nekkul kuy yiimu maanaam kuy aawu jëfam manuuni di kuy ñaataate bu dul woon man xam nga ni moos <laughs> wa miftaaxul mooy caabi mooy caabi xol yi mooy caabi mindee fi moom mooy caabi euh, asamaan yi ndax moom moo tax ni ubbi asamaan yi bu dul woon moom asamaan yi ñu ko ubbi mais moom moo tax ñu ubbi asamaan yi muy rañaan ba pare tamit moom mooy caabi àjjana comme ni ko gisee woon wa misbaahu mooy lampe bu leer ba maanaam du sondeel nga xamante ne day leeral hmm? <coughs> day leeral ñeneen ni gaa te leer gi bu ko tax a demee noonu xam ngeen ni lampe bi boo ko comparé ak sondeel wuti na lool waaye la yamul ci loolu mais sondeel day lakk boppam boole ci mooy borom xam-xam bu dul di fee xam-xamam mu niirul kuy leeralaate la jawaadum ak a tabe ku tabe la Mustafa nekk ci yàlla belli ci biir mboolem ñi mu tànn aynul uyuni moom mooy sangu sang yi mun naa dem muy ci biir yàlla yàlla am ak moom un entretien intime ñu am ak yàlla voilà te loolu tam jikkoy Muhammad yu ne yëlan maanaam le fait que ñuy nekk yàlla tout le temps am ak ñoom moom entretien intime ak yàlla voilà mustaban di ku ñu gërëm haadin di ku gindeeku tegu ci yoon bu jubbi di gindi nit ñi bashiirul nekk koo xam ne day bëggalaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam li gën a caractéristique ci moom mooy day bëggalaat donte ñaar yëpp la mel mooy bashiirul nadiir la moom day bëggalaate di xuppaate waaye bëggalaate gi moo ëppoon doole ci moom sallallahu alayhi wasallam walaysa te nekkul koo xam ne alal mughayyab yi ci kumpa yi yi ko yàlla xamal muy alxuraan bi mu ko jox ak sunnaam bi vanir ci tuuma maanaam mënuñoo wax ne dafa am lu mu doon nëbbu wala lu mu làq ba waroon koo jox nit ñi te joxu leen ko d'ailleurs amul lenn loo xamante ne dëgg dëgg dëgg dëgg nëbb na ko lépp loo xamante ne lu mu war a jottali la moom amul lenn lu ci nëbb d'ailleurs moom moo tax ba nga xamante ne comme li soxna Aisha wax radiyallahu anha bi mu doon wax naan euh, su doon am na lenn lu muy nëbb aaya boobu nag falammaa qadaa zaydun minhaa wataran zawwajnaakahaa aaya boobu lay nëbb mooy bi nga xamante ne sayyidina Zayd ibn Haaris radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi euh, ko woon sa soxna si Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha da nga ko mos da nga koy wàcc man maa koy takk te yàlla ne ko na ko def te te sayyidina maanaam gane maanaam nekk koo xamante ne ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bi sallallahu yar ko mu nekk. doomu maanaam mu mu mu nekkoon sax fils adoptif am waaye mujj gi mu daal koy jël ne ko lan mu daal koy borom subhaanahu wa ta'aala ne ko de toute façon yow yaa koy da nga koy da moom na ko wàcc na ko faset yow nga maanaam pour dindi aada boobu te loolu noonu loolu lu diis a diis a diis la maanaam bu doon am na lenn lu muy nëbb loolu dana ko nëbb parce que sinon day bañ. maanaam ñu naan woy moom de toute façon képp ku mu bëgg jabaram rek da wax na ko faxee mu takk ko nangam la yooyu noonu coow lool d'ailleurs euh, voilà li ngeen doon wax ñu nii parce que dañuy am tendance à ce que euh, kuy kuy kuy di nekk ci maanaam di woote ci yoonu yàlla dafa war a nekk tamit koo xamante ne mooy comme li politicien bi waxoon rek maanaam mooy bu ñu dee demander ay responsabilité maanaam dañoo war a nekk soi-même maanaam irréprochable maanaam da nga war a nekk ku irréprochable munoo di demander yenn responsabilité yu mag yi ci réew mi ba pare nekk koo xamante ne dañuy gis ne dañ lay tuumaal ci ay mbir yu garaaw voilà te moom maanaam euh, euh, loolu nag image na boo xam ne daf koo war di denc daa iman maanaam loolu na euh, fenn benn buntu buñ la war a jaare pour jamle ci loolu loolu dafa waroon nag maanaam moom da koy moytandiku daa iman waaye xew-xew boobu mënu la nekk buntu bu ñuy jaaree ci moom waaye tax lool sax taxul mu nëbbu dafa wax rek ni yàlla wax mhm. sallallahu alayhi wa sallam euh, mu ne wa aynul xalqi ki nga xam ne mooy ci gën a tedd ci mbindeef yi aynan riba maanaam alal ju bon xat dëgg-dëgg naxaanaa daf ñu koo tere maanaam comme liñ gisoon li Cheikh Ahmed Tidiane doon wax radiyallahu anhu ne euh, alal bu daga bu lew moom mooy xut bu raxaa maanaam mooy axe centrale bi nga xam ne jaamu yàlla yëpp maanaam axe central boobu fekkente ne doxul baaxul jaamu yàlla dañuy màbb maanaam boo xoolee si rangement si radiyallahu li tax mu indi fii euh, détail bii ni ci yoonu yàlla mooy ne nit ki mënul nekk ci yoonu yàlla ba noppi du tek alal ji nga xam ne moom lay dundee d'ailleurs moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ci hadith bu nekk Sahih Imam Muslim mu ne xoolal waa ji nga xamante ne euh, dafa tukki ah ashxasa axbara maanaam nga xamante ne dafa pënd karaw bi coq kii euh, euh, tasaaroo mu pënd ah yarfa'u yadayhi yaqulu ya rab ya rab mu yëkkati loxoom naan ya rab yow yàlla yow yàlla yow yàlla yow sa borom mu ne wa ko xaraamun wa malbasuhu xaraamun fa anna fa anna yustajabu li zalik fekk li muy maanaam li muy lekk dafa xaraam li mu sol dafa xaraam kooku nan lay mën yàlla nan lañ ko te loolu mooy nangu ñaan gi mais buñ demee par exemple ci borom xom fiq yi dinañ gis ne fuqaha xanaa bi lay masalan rahmatullahi dafa bokk ci shartu benn jaamu yàlla pour mu baax mooy moyens yi ngay utiliser yëpp war a dagan maanaam par exemple ñoom boo sàccee ndox jàpp ci njàpp loolu lu baax ci ñoom parce que dafa bokk ci charte njàpp lu baax ci seen masa masa masa mooy ndox mi ngay jàppoo dagan masalan dafa bokk ci julli ba julli ji ñu mën koo nangu maanaam nag rek ci buntu fekk waxuñu wax yàlla nangu naa nanguwul de loolu sax yeggaguñ ca mais nag rek ci buntu fekk parce que lu wérul ak lu ñu nanguwul maanaam lu alors que lu wér mën nañ koo ko ne nangu itam moo tax al moo tax yent bi sallallahu alayhi wasallam naan par exemple laa yaqbalu Allahu salaata bi ghayri tahurin wala min ghulul masalan ci xadis bu bu Seydina Abdullah ibn Umar bi radiyallahu anhu bu nekk sahih euh, imaamu Muslim euh, sunan imaam at-Tirmidhi euh, bu imaam Abu Dawud rahmatullahi alayhi yent bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla du nangu njàpp maanaam julli bu àndut ak laab ba pare du nangu itam sarax boo xamante ne alal ba mu jóge baaxul yàlla du ko nangu maanaam kon ñu xamee ci ne tey bu fekkente ne yaa ko tey jàppuwuloo yàlla du ko nangu maanaam li mu tekki mooy d'abord wérul voilà maanaam parce que comme yàlla du ko nangu mooy ne remplirul condition yi mu koy nangoo mooy kon wérul voilà moo tax al imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullah daal di wax wax ju am solo daal ki nga xamante ne day jël alal bu daganul di ci euh, def lu baax maanaam di ci def ay bon noonu nekk di di coobare wu ci jëf yu baax kooku moom ak ci jël ay mbéewal maanaam ay tuur ndox ba bëgg cee jàpp wala mu raxas ci sobe ñoo ni nga xamante ne sobe mënoo jël ay mbéew ay def ay maanaam lépp tuur ndox nga ne da ngay raxas sobe ngi fii nga raxas ko ni nga xam ne loolu mënta ne loolu donc la jël alal du baaxul di ko dugal bu baax ñàkk mën a nekk maanaam loolu moo tax mu indi jikko jooju ne yeneen bi de sallallahu alayhi moom mooy ki nga xam ne mooy sangu minde fi waaye ay nan ah euh, riba maanaam alal du daganul xam dëgg-dëgg naxaanaa tere nañ ko ba pare yu baax yitu day yii day day jommal maanaam day day day ëlëmloo man ki nga xam ne ataahu da koo dikkee minal uyuni ak alal gisoon nañu exemple euh, ci jotaay bi weesu ci loolu mu ne bii ci barke yenn si sallallahu euh, euh, ko amee laysa ko ci barke naylul ulum yooyu ni ci lañu amee xam-xam yi xam-xam yëpp ci barke yent bi lañ ko amee sallallahu alayhi wasallam maanaam foofu nag lañ waroon a tollu taxaw ci ci li nga xamante ne moom la ñuy tuddee al ulumul muhammadiyya maanaam xam-xamu yi ko jóg yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam li ñu tuddee euh, les sciences mohammédiennes maanaam les sciences mohammédiennes Euh, cent onze sciences la maanaam cent maanaam téeméer la ak fukk ak benn ci xeeti xam-xam yoo xamante ne benn bu ci nekk euh, ci biiram am na lu tolloog téeméeri junni xam-xam yu ci nekk maanaam mu nekk kon xam-xam yoo xamante ne ñoom rek tey boo leen jëlee euh, ku dul héritier mohammédien maanaam du ko xam mais ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a kawe fiñ ñu toll ci xam-xam mooy xam-xam yooyu noonu soixante-douze xam-xam lañ ci am te ñooy ma fàttali ko Kunûz ñoom soixante-douze rek lañ ci mën a am xutbu yi lu am xam-xam yooyu et que <coughs> euh, maanaam te xam-xam yooyu du comme par exemple maanaam xam-xam la yoo xam ne tur yi rek ku bokkul ci ñoom mënoo ko xam maanaam ku bokkul ci Muhammad yi wane yi ñu jeex tàkk ci jëm yeneen bi sallallahu alayhi ku bokkul ci ñoom mënoo ko xam. tur bi waxuma la nag maanaam li continue bi mais ne serait-ce que wu xam-xam comme tey buñ nee droit xam-xam la ah da ngay gis droit ay façon yi façon la ci biir ay droit pénal am na droit civil ak yeneen ak yeneen ah voilà maanaam yooyu yëpp maanaam ay ay ay siècle yu am loolu nag moom mooy mooy mooy cent onze yi maanaam lu mel noonu la yoo xam ne tur bi fokk ñooñu rek ñoo ko xam mais xam-xam yooyu nag ñoom ñooy xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñoo ëmb adduna yëpp univers bi li ko dalee processus existence bi parce que tout simplement moom mooy jëm yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam ruuxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ëmb xam-xam yooyu yëpp loolu moom moo tax soo accédé ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam da ngay daal di am accès ci xam-xam yi sauf que doo am accès ci xam-xam yëpp ñaari nit kese kese ñoo am accès ci xam-xam yooyu yëpp yéen fi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom li nga xam ne moom mooy incarné xam-xam yooyu yëpp parce que moom moo ko incarné xam leen ci mboolem monde yi ak intermonde yi maanaam voilà yëpp moom rek a ko ci xam keneen ki ko xam mooy Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ndax moom mooy xaatimul awliya mu tëj wàllu yëpp te moom mooy réversible côté réversible yeneen bi sallallahu ñoom ñaar rek ko xam na keneen ku dul ñoom ñaar dafa am partie yu bari yoo xam te ne xamoo ko ci biir xam-xam yooyu noonu waaw mais yi nga xamante ne ñoom ñoo ko tënk moom mooy xam-xamu xaraf yi ci vole yëpp ak xam-xamu chiffre ci vole yëpp ak xam-xamu barbax maanaam mooy le fait que euh, mooy intermédiaire la mu kii euh, euh, ism ñu naan ism barbax wala. Euh, intermédiaires yi wala le le le monde de de de mode et voilà maanaam loolu moom moo ëmb xam-xam yooyu yëpp mais yooyu nag yooyu yenn ci bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu koy xam mais aussi xam-xam yi nga xamante ne moom mooy sharia imaginer ya subhaanallah ñaata xeeti xam-xam ñoom ñoo am <coughs> ne serait-ce que ci xam-xamu zahir yi maanaam boo xoolee ne serait-ce que soo jëlee laaj waxuma la ngay dem ci julli koor ak aji makkat euh, après sëy euh, fase jaayam jënd euh, ak façon yi nga xamante ne ñoom ci nekk ci ay xeeti interaction yi léegi yi ñuy wax finance islamique maanaam ak yi nga xamante ne ñoom ñoo mu ci wàllu sociétal maanaam volet sociétal bi volet ak yi nga xamante ne maanaam xam-xam yooyu yëpp ne serait-ce que zahir bi ah ak actes yi droit yi voilà xuduud yi nga xam ne ñooy am ku def lii lii lañ lay def ainsi li nga xam ne moom moo aju ci wàllu relation yi nga xamante ne moom mooy diplomatique relation diplomatique yi war a am maanaam boo xoolee yooyu yëpp nga xam ne ay xam-xamu zahir kese lañ maanaam ni mu yaatoo ni mu extraordinaire te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam en vingt-trois ans rek la ko jàngale yoo xamante ne benn domaine bu ci nekk sous domaine sous domaine am maanaam ay téere yi yu toll nii lañ ci bind benn bu ci ne te lépp ci xam-xam yeneen ci bi la jóge sallallahu te mu jàngale ko rek en vingt trois ans maanaam ne serait-ce que loolu kiimtaan la boo xamante ne kiimtaan mu féetewu ko kaw léegi nag mu def le fait que moom bi mu ñëwee ci la bind tasaaroo parce que avant yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw ñi mënoon a bind bari wuñu woon maanaam moom moo ñëw tax nit ñi commencé di bind lu bari waaw avant boo jéggaan kenn mën naa bind dañ naan la euh, dëkk sàngam moom xam nañ fa benn waay boo xam ne moom mën naa bind wala mën naa biir maanaam doonu toog ñu bari te yenn ci saa salaam bi mu ñëwee affaire bi dafa tasaaroo carrément civilisation bi nga xam doon dafa bouleverser civilisation yi ci àdduna bi yëpp mbind mi tasaaroo loolu yëpp baa la euh, euh, yi ngay gis ak ba pare loolu après maanaam euh, yeneen ak yeneen ak yeneen yi ñëw yëpp ginnaawam la ñëw sallallahu alayhi wasallam maanaam révolution yi gën a mag te gën a gaaw yëpp ci ginnaawam la ñëw mais buñ seetloo tamit Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bi mu ñëwee léegi affaire bi ni mu gaawee maanaam ni mu gënee gaaw c'est extraordinaire parce que moom mooy baatinam tamit dafa ñëwaat dafa génnaat maanaam que loolu yëpp nag <coughs> ay Euh, euh, maanaam day dëgëral li tax mu ne bi ci naylul uyuni ci barke yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la xam-xam yi di amee léegi mu ne wa idlalun ak keral bi ay nin ci niir fii hadirin ci tàngoor wu tar kullal uyuni ci gimbu wàll fa irhaqul loolu da ak nan la la defoo ñëw maanaam mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam euh, nal mooy nal mooy irhas mooy ak koo xamante ne daa nala ne yenent mu am ay mbir yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala daf koy feeñal ci ay mbirum nga xam ne dañ naan kii day bu ëllëgee nar naa mel nangam ak nangam ak nangam comme ni ñu gisee léeg-léeg yenn même te loolu noonu non seulement moom daf ko am mais borom subhaanahu wa ta'ala daf kaa defal sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ay ndonom ba nga xamante ne bu ñu nekkee xale sax day am lu bari yoo xamante ne moom la euh, maat gi di mel ñoom bu ko mën mel maanaam yenn doy waar yi ñu naan sawaay toj na fu ne euh, dafa dem toj dëkk ba pare doo bi ñëw naan daf ñuy waar yooyu doo ci moom ci ñoom maanaam da ñu nekk ñoo xamante ne depuis bi yàlla da leen a mën a maanaam même bu ñu bëggee def yenn yu doy waar yi sax duñ ko mën def duñ nekk ci condition yu ñu koy mëne te loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom daf koo am ne daf kaa am ci côté yu bëri te melokaan bii nga xamante ne li tax Seydou Hadj Malick Sy radiyallahu anhu di insisté ci wàllu kéemtaan jii nii te avant même yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di gane ad maanaam di maanaam gane na àdduna mais dafa am lu ko yàlla defal c'est parce que justement xam nga boo seetloo baat bi muy njëkk indi bi muy wax ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ca xasida bi ban la ah ah al maanaam mooy ci yàlla wóolu parce que justement ñoom ñooy chefu ñi ñu tuddee al umanaa mooy pluriel al amin ñoom ñooy chefu mafatihul kunuzi maqaama yi ñi nga xamante ne dañoo dem ba amatuñu maqaama ngir ne dañoo féete kaw maqaama yëpp ndax jeex yonent bi sallallahu ñi leen féete kaw nekk seen kilifa ñoom ñooy tuddee al umanaa moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam avant révélation bi ñu ko doon al amin parce que justement maanaam mooy li wax doon wax euh, sànq ci dorofu xarida bi moo tax yaayam ci boppam sax da gis yàlla dafa def ne aminal ko maanaam parce que dafa irrité moom tamit dafa am kii boobu niveau boobu moo tax yàlla wóolu ko ci ne yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom day ñëw du ma ko jaarale ci kenn ku dul ci amina ak ci ki nga xamante ne moom mooy Abdullah te Abdullah mooy jaamu tax yàlla mooy gu mag maanaam da ngay safeer da ngay gis ne même niveau boobu sax yàlla da kaa sàmm ba nga xamante ne Abdullahi la mooy jaamukatu yàlla bu mag bi ak Amina mooy ci yàlla wóolu te mu wóolu ñoom ñaar soo leen boole ñoom ñoo jur kat Muhammad wala al mais Muhammad bi nga xamante ne moom mooy ci masaleen jikko yu rafet yépp ci biir ak ci biti ñu gërëm ko ci asamaan ak ci suuf yàlla gërëm ko mbindeef yépp gërëm ko nga xam ne naturellement dañuy seede aw xeggam te bu ñu xoolee kon euh, ñooñu nag yenn bi saa salaam maanaam ci ñooñu la bokkoon ak umanaaw ci ñooñu la bokkoon laataa lan laataa révélation bi di ñëw parce que bi révélation bi bi ñëwee nag dafa nekkat keneen dafa jëlaat maanaam réalité originelle am voilà dafa jëlaat réalité originelle parce que su fekkoon ne bi mu ganee àdduna rek la tàmbalee wax naan way nangam kon dañ naan de toute façon maanaam bu demee ba naan yàlla yónneew na ma dañ naan ko rek de toute façon yii nga fi daan wax bi nga nekkee xale bi léegi mais le que bi mu nekkee xale doonu woon lire doonu woon bind xamul woon yooyu yëpp jàngul fenn jaarul maanaam amul benn formation loolu mooy kéemaan bu mag bi parce que su ko defutoon dañ naan non kii en fi mu daan jàngee xam naa daa dafa aay rek ba pare raw ay ay professeur am maanaam loolu la ñuy wax moo tax yàlla xañ ko processus yooyu yëpp mais nag dakaa defal yeneen yu mbir yoo xamante ne moom am na ko mais ndono yi tamit dañuy am caractéristique boobu mooy lan mooy al umana u ñooy ñi nga xam ne ginnaaw bi ñu nekkee ay ci martaba yu kawe yooyu yëpp nga xam ne yàlla da leen jël dugal leen ci kuuram maanaam ci kuuru roi bi ci xatara bu mag bi pays bi ba jagleel leen boppam kese nëpp leen ñëpp après nag ñoom daf leen a yabal ne leen dem leen ngeen jàngal nit ñi seen ay diine maanaam ñoom daf leen wàcce wàccewaat ñooñu euh, mooy ñu raar raar ñu raar yooyu ñooñu ñooñu nag ngay dégg ku ci kenn ci ñoom par exemple naan gars yi dañuy wax na xutbu la comme li ci rabu xaajee laa di waxoon rajo gars yi dañuy wax na xutbu la te xamuñu ne xutbu yi samay taalibi la sama sama ay ay mbindandan. kaas bi nga xam ne man moom laa naanee bi mu defee la ca def ko néew moom laa jox xurbu yi ñu séddoo ko ñoom ñëpp ñu màndi maanaam genre wax yooyu parce lu tax parce que boobu la mooy ma fa ataful folosi day gis yenn wax yi nga xamante ne par exemple moom la ñu gis ay Cheikh Ahmadou Bamba masal di ko wax radiyallahu yenn max affaire yu kawe yu yéeme yi wax di wax ne mel naa ni am naa yàlla defal na ma bi ñu bari dañ koy gis dañuy am tendance ne non dafa ëpp wala yooyu noonu fekk ci martaba boobu la ko waxee maanaam niveau bi nga xamante ne boo ci nekkee da ngay nekk koo xam ne vraiment da nga extraordinaire parce que tout simplement sa làmmiñ dootul waxati en tant que yow ki nga doon mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi nga jeex ci moom mooy wax ci sa làmmiñ yow moo lay posséder di wax ci sa làmmiñ di feeñal xéewal yi nga xam ne moom la ko yàlla defal maanaam moom da ngay mujj nekk moom gis nga Cheikh Abdou Dabakh radiyallahu anhu bi mu xutbu yëpp kii euh, diwaan bi mais diwaan bi sama fii fii fii lay xewee sama dënd fii xam nga loolu la waxoon mais xam nga du woon moom ci làmmi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moo ko doon wax ci làmmi la moom mi nga xam ne moom mooy xaatimul awliya maanaam loolu rek parfois ñu bëri duñ ko xàmmee fan la wàll yi di waxee parce que moom mooy wax wala parce que tout simplement supérieur moo ko possédé maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wala euh, Cheikh Tidiane radiyallahu ñoom ñoo ko di wax ci ci seen làmmiñ ñu bëri nag bu ñu xàmmee loolu mais mbir bi martaba la boo xamante ne nit ñi bu ci nekkee moo tax nit di kii di ko wax kii wax ko kii wax ko te ñoom ñëpp liñ wax dëgg la lu tax parce que ñoom ñëpp dañoo nekk ci benn géej boo xamante ne maanaam comme foofu du maqaama en fait maqaama la mais du maqaama en même parce que dafa féete kaw lépp donc place bi ci boppam maanaam ni ngi mel ni rek tey euh, bu Chirac ne je suis le président de la République dem Macron parce que tout simplement dañuy waxee place bi maanaam waxee wuñu seen être mais place bi ñu nekk la ñuy waxee maanaam place bi mooy wax ci seen làmmiñ loolu moom mooy waral sëriñ yu bëree bëri nit yàlla yu mat yi di wax yenn mbir yoo xam ñeneen ñi dañ koy dégg daal bu dëgg parce que dafa woote woo ñun lii suñu sëriñ rek ko am nangam nangam fekk mënoon lañ déggoo bu fekkente ne comprendre nañ ne <laughs> maanaam géej boobu. yàlla daf ko def mu nekk géej bu yaatu boo xamante ne yàlla mën na may nit lu dul jeex lu amul début amul fin may keneen lu amul début amul fin te ñoom ñaar yii du ñu laalante yàlla moom yàlla day def noonu lu tax mais nag loolu benn mbir mooy condition bi lenn mooy condition bi mooy jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam jeex ci jëm yenente bi rek mooy condition bi amul leneen lii nag moo tax ci Cheikh Cheikh Seydina Ousmane Sy radiyallahu anhu di mettre en avant affaire boobu noonu maanaam mais Yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xoolee même avant muy nekk même avant ñu koy yebal sax da ngay gis caractéristiques yi dafa doon feeñ ci moom mooy nag da doon dox niiri di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko kii loolu ma kii ma ma fàttali ko ruus la du leen arrivé tout le temps mais léeg-léeg mu arrivé leen maanaam mu tàng jël ñëpp tàng ñoom niiri di leen di ko muur wala par exemple. xam nga am na wax yoo xamante ne léeg-léeg ñoom dañ koy wax maam ñu yegg niveau boobu dañ koy wax gars yi foog ne day ci non est-ce que kii li mu wax ëppul par exemple ne kaaba gi dafa ñëw tawaaf na effectivement parce que ma fàttewu ko yi chaque jour kaaba gi dina ñëw tawaaf nañ juróom-ñaari yoon maanaam ñoom comme que ñoom dañu incarné turu yàlla bu mag bi maanaam ñoom ci seen bopp dañu incarné turu yàlla bu mag bi maanaam yeneen bi boppam sallallahu alayhi wasallam donc ñoom kaaba gi moo leen di tawaaf mais du ñoom ñooy tawaaf kaaba gi parce que kaaba gi néegu yàlla la mais ñoom yàlla lañ nekkal ñoom ci yàlla lañ jeex loolu moom moo tax toog kenn ci ñoom ci ci benn jotaay fu mu mën a doon ci àdduna bi moo gën nga def junni ak ci kaaba gi parce que boo toogee ñoom yàlla nga toogal alors que boo tegee ci kaaba gi néegu yàlla rek nga toogal nga nekk nekk néegu yàlla ak nekk yàlla nag maanaam loolu différence bi ci ne ku nekk mën na koo imaginer ay yenn ci saa tam la mu daan dox par exemple sax kii di ko euh, nuyu xeer yi di ko nuyu ak yooyu ñoom tamit yooyu la parce que adduna bi yëpp mooy wër-wërloo ci ñoom loolu nag li ko waral mooy dañoo dem ba seen xaatir maanaam seen xalaat yëpp wëlbatiku nekk xalaat yi yeneen bi doon xalaate sallallahu alayhi wasallam doxale nii lépp maanaam amuñu benn benn benn benn obsession réelle lu dul jëmee yeneen sallallahu alayhi wasallam amuñu leneen leneen loo leneen lu mën ci doon moo mën nañ ci nekk nii rek mais seen obsession benn benn obsession lañ am mooy jëm yeneen sallallahu moo tax yeneen si saa sam amoon loolu mooy nal googu pour wan maanaam parce que comme ñoom ñoom loolu lañ ko hérité Cheikh Ibrahim Mansour radiyallahu anhu bi wax yeneen si sallallahu alayhi leen wan ne xool leen kii moom mooy seen royukaay ñoo ñi nga xam ne ñoo nekk ci géej googu mu ne siraajul lamp bu rafet la bu taaru min ashiatihi ci ay ceññeeram yeen ceññeer mooy rayon yi irradiation yi nga xam ne moom lay def istanar naa ci la ñuy leer loolu ñun yëpp maanaam wàllu yu yëpp maanaam moom seen chef de logement si ak mboolem wàllu yi ci ceññeer yeneen bi la ñuy leer loolu sallallahu alayhi wasallam nit ñu baax ñëpp ci ceññeer yeneen bi la ñuy maanaam moom mooy modèle bi sallallahu waa ay loolu te jant la boo xam ne xat dëgg-dëgg zarat xeex na kullal uyuni mboolem jant yi maanaam nit yàlla daf koy def léeg-léeg mu yegg niveau boo xam ne moom ci boppam day nekk jant day nekk jant jolloon mais yonent bi sallallahu jant bi nga xamante ne dafa xeet boolem yeneen jant yi lu tax parce moom ci boppam jant bi moom moo maanaam jant bi jant yëpp kii lañ ci moom quoi maanaam ci moom lañ génnee gis nga tey weer bi soo gisee muy tàkk di leer da ngay foog leer gii mu yor leeram la fekk du leeram leeru jant bi la leer gi ngeen di ci weer bi mu leen di yéem yëpp du leeram de leeru jant bi la te mboolem ñu baax ñu noonu la nekk dañu mel ni weer wi yenent bi nekk jant bi waaw voilà euh, euh, comme li euh, Sëriñ Tuubaa waxoon bi mu naan innal kawaakiba yukhfiihaa sinun ma'ruuf boobu muy doon wax kawaakib yi weer yi maanaam planète yëpp maanaam ak biddiw yi su jant njolloor feeñee nga gis ñu nëbbatu maanaam booy gis weer biddiw yi maa daama yaa ngi biddiw yi xamal ne jant bi leeragul rek bis bu jant leer bi leere ren léegi nga gis biddiw yëpp nag te boo xasee ba am jant bi nag doyatoo dara yeneen biddiw yi maanaam nga nekk ci diggu njolloor naan non man c'est que bu ma sañoon vraiment biddiw bi laay damay xaar biddiw bi génn bu ko defee ma mën a xam fi may dox mooy ne yow xamuloo jant maa xamuloo valeur jant te yeneen ci saa xam mooy jant bi nit ñu baax ñenn ñu ci des ay biddiw la moo tax boo mënee am accès ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam directement amal accès ci moom bul xaar beneen biddiw mais soo amee soo dee amoo jant bi nag amoo possibilité xam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nan la doon doxale nan la doon waxee nan la doon defee amoo possibilité boobu xoolal koo xamante ne biddiw la nga topp ko kon mooy lu alxuraan naan boo bin najmi hum yahtadun ci biddiw yi de ñoom dañ ciy gindeeku maanaam mooy bu guddi jotee xamuñu fan ñu war a orienté wu mooy parce que biddiw bi mu ngi ñu orienté wu mën a jóg mais bu fi biddiw bi nekkul bu bu bu bu fi bu fi jant bi nekkee soxlaatuñu biddiw leer na nañ fu la neex la ñuy def noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel non seulement ak mboolem wàll yi mais noonu la mel ak mboolem yonent yi alayhi salaam yonent yi li leen fi baax. li taxoon ñu nekk fi mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo feeñul bis mu feeñee rek yeneen yenn ci yëpp bàyyi seen mission topp ci ginnaawam mooy kon nag fa yaa ajaban akaba jiimu li leer gi nga xam ne mu niirin day leeralaate maanaam di gis tout le temps bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom moo leeral maanaam adduna bi yëpp dafa lëndëmoon existence amutoon leeru yenent bi sallallahu alayhi moo feeñ adduna bi yëpp leer maanaam existence am gis nga tey fii bu ñu duggee bi mu lëndëm maanaam lumière yi benn amul yii yëpp dootu ko gisati ku fi nekk tam doo ko gis bu dee dafa lëndëm kër gi amul benn lumière benn luminosité zéro da gis amul lenn loo mën a identifier mais bu ñu taalee lamp yi nag ci ngay daal xam ne ndekete lii wa ngi fi ndekete lii ngi fi ndekete lee wa ngi fi ndekete lii ngi fi mbindeef yëpp seen existence dafa nekkoon ci xam-xamu yàlla mais ci lëndëm leeru yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo tàkk mbindeef ci feeñ seen existence feeñ ci ñàkk am ñëw ci am génn ci xam-xamu yàlla ñëw concrétisation existence maanaam moo tax te loolu mu mel noonu nag ci cosaan noonu la dal aussi ci mboolem bi mbir yi maanaam ci xam-xam yëpp nag xam-xam yëpp li ci yeneen bi sallallahu wax rek loolu mooy li jub wa moom mooy leer cosaan bi sallallahu alayhi wa sallam fii maa in ba nekk ndox ma wa ak ban ba maanaam moom Adama alayhi salaatu wasalaam bi ko borom bi dee defar daf ko tabax dafa jël wax Seydina Jibril alayhi salaam mu jiite ay malaaka ñu dem wuti ci suuf si maanaam parce que suuf si lañ ko tabaxee na mhm. maanaam tabaxuñ ko beneen suuf bu nekk feneen suuf sii la euh, moom lañ ko jël tabax ko wuti ji fu ne dem indi ñu teg ko tabax ko tabax tabax tabax tabax ay ay weer juróom-ñeenti weer maanaam mu formé wu mat parce que dañ ko njëkk def juróom jur ñetti weer après ñu bàyyi ko maanaam muy formé wu ndox mi di dugg di dem ci yaram bi lépp muy formé wu maanaam bu ñu ko defee ñetti weer ñu bari ko juróom benn weer yeneen lépp formé wu nekk comme nit maanaam euh, tàngoor bi lépp upp ko maanaam ba mu mat ci juróom-ñeenteelu weer bi dafa to bi muy mat mooy jeexitalu weeru koor jour bi nga xamante ne mooy jour korité premier jour boobu ci la ko yàlla wol ci moom ruux bi te ruuxu yàlla mooy yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam mooy ar ruux ar ruux moo tax malaaka boobu ñuy wax ar ruux ci ruuxu fii naan tanazzal malaaka ruux et cetera kooku copie la photocopie yu yenent bi la sallallahu alayhi wasallam ruuxu yenent bi la sallallahu alayhi wasallam malaaka boobu moom mooy kilifa moo dem malaaka yi malaakatu mukarrama yëpp moom nag ruux bi mu wol ci maam Adama maanaam moo tax wa nafaxtu fiihi min ruuhii la al-Qur'aan fa izaa sawaytuhu su ma ko yemal defar ko ba baax ba mat ma modéliser ko de manière harmonieuse wa nafaxtu ma fii fiihi ci moom min ruuhii ci sama ruux maanaam ruuxu yàlla la loolu moom moo tax doomu Adama gën a tedd boole mbindeef yi lu tax parce que ruux mbindeef yi ruux bi yàlla def ci ñoom ay ruux yu ñu bind la yu ñu créé la alors que doomu Adama ruux bi yàlla def ci moom mooy ruuxam moom yàlla. maanaam daf ko won ci moom moo tax doomu aadama yàlla bindu ci image am xalaqallahu aadama ala suratihi li nga xamante ne noonu la euh, yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ci hadith bu nekk ci saxeex yi la yenent bi sallallahu alayhi wasallam muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu soloo ko yenent bi sallallahu alayhi ma ne yàlla dafa bind maam aadama ci image am voilà ci image bu yàlla la ko bindee maanaam baatu forme bi mais turu yàlla yeeg melu yëpp dafa dajaloo ci nit adduna bi yëpp ñu yëpp formule chimique yi ci existe yëpp quatre-vingt-douze lañ te mooy Muhammad quatre-vingt-douze ñoom ñoo existe ci adduna bi ci univers ci ay formule chimique comme bu ñaan naan fer ah, euh, uranium aluminium ainsi de suite yi existe ci adduna bi te mooy jëm yent bi sallallahu alayhi kon mais yamul ci loolu mais que doomu aadama kese moo matale quatre-vingt-douze yëpp ci jëmmam moom rek la amul beneen animal wala beneen créature bu matal quatre vingt yi ci jëmmam te loolu day wane lu tax doomu aadama nekk xalifa yàlla ci kaw suuf maanaam kon nga gis ne ci cosaan yàlla dafa bind bind mu rafet bu amul ci beneen mu matal ci moom mbind mi ci moom doomu aadama ba noppi wol ci moom ruuxam moom yàlla ni leer googu nekk ci moom kon mooy leer yeneen bi sallallahu moo tax yeneen bi sallallahu mooy baatinu moom aadama moom aadama moo feeñ nekk nekk lan nekk bàyyi mbindeef yi ci cosaan mu loolu moom moo tax euh, histoire moom aadama histoire bu yéeme la moom aadama ci jëmmi boppam dafa yéeme trop sauf Euh, ñu bari bu ñu nettali ci li aju ci maam Adama c'est comme seen moroom la ñuy waxal en xam nga tey euh, <laughs> nit ki sax maanaam <laughs> bu baayam wala maamam dëngoon sax xanaa du ne saa baay saa maam dañoo dëng dañ def nañ lii mais du ko waxee loolu maanaam mais ñoom lu ñuy wax gaa maam Adama ba mu lekk garab yàlla daf koo tere woon mu bañ ci lekk ko dafa sàggan dafa lii maanaam. alors ko non maanaam maam Adama mooy suñu maam maanaam am na lu bon bon bokk maanaam respect bu ñu war a am ci moom mais bu ñu génnee ci loolu sax maanaam maam Adama créature la boo xam ne existence la boo xamante ne dëgg dëgg xàqkam mooy lan mooy ci dajale mboolem bindif yi maanaam moom mooy lan zahiru maam aadama kon mooy être bi nga xamante ne moom mooy àdduna bu mag bi su la neexee nga ne moom mooy reflet wu bi sallallahu alayhi moo tax yeneen bi saa mooy leer gi nekk ci biir maam Adama maam aadama nekk reflet matériel bi nekk ci biti mooy woon nuuri kal laa ne un nuurul akwaanin mutakawwinatin aadami yi nuurul akwaanin mutakawwinatin aadami yi mooy leer yeneen bi saa sallam mooy leeru adduna bi univers yi ñu amal yëpp nga xamante ne ko bi moom aadama la yeneen bi saa sallam moo jox moom Adama jëmm bi mu am parce que xaqiqatu Muhammad yooyu ruuxu yeneen bi saa sallam physique physique nit la maanaam jëmmu nit la amee xaqiqa Muhammad ya maanaam kon bu dul woon yeneen ci saasam mu mel moom Adama du mel nii mu mel mais moom Adama ni mu mel ci kan la ko jële ci yeneen ci la ko jële ñun ñu jëlee suñu forme physique ci moom Adama moo tax kenn képp ci ñun am na benn partie wu moom Adama bu mu transposé ci yow aade ah, mooy gènes yi quoi physique bu moom aadama la yor partie bu moom aadama moo nekk ñun suuf si moom aadama bi ñu ko bindee woon benn partie ci ci suuf soosu moo nekk ci ñun tamit donc képp ku ne euh, ci nit ñi loolu moom moo tax nit borom subhanahu wa ta'ala ba pare yàlla def ko comme mu nekk xalifa yàlla non seulement ci kaw suuf mais ci existence bi ci univers bi yëpp mais yeneen bi sallallahu alayhi wa moom ni mu mel moom mooy maanaam. Euh, comme que leeram dafa am jalaal ak jamal maanaam dafa am taar bi am métti am majesté bi solennité bi loolu moom moo tax leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee ci biir doomu aadama bi mu nekkee ci biir doomu aadama maanaam wala boog maam aadama plutôt alayhi salaam nekk leer bi nga xam ne moo nekk ci ndox ma ak ban ba bañ koy mooñ maanaam mooy man aadama loolu moom moo tax mu am ñi nga xamante ne euh, dañoo dañoo dañoo dëng maanaam parce que leer bi comme que leer googu maanaam dafa dafa dafa boole jalaal ak jamaal te jalaal bi moom mooy moom moo yore côté lëndëm gi tamit maanaam lëndëm ak leer ñoo daje loolu moom moo tax maam aadama mënul woon bañ a nekk garab bi parce que partie bi nga xamante ne moom mooy partie wu lëndëm googu mooy mooy njabootam gi nga xamante ne ñoom dañoo nar a weddi yàlla ñooñu ñoo doon yëngatu ci biiram faaw lekk garab gi biñ ko teef ñi nga xam ne ñoom ñooy topp yàlla ci moom ñoom ñoo incarné mboolem ñi nga xamante ne moom mooy mbaax bi côté leer gi ci moom loolu moom moo tax cosaan googu nag comme que ñooñu ñooy cosaan bi te leer bi mooy cosaan bi moo tax daal man ñooñu dañuy mujj daje ji àjjana après mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy leer bi nga xamante ne ci la lépp cosaanoo wa nuurul asli fii maa'in wa tiin wa fii surbin yamul ci loolu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon li Ilyaasin ci maam Ilyaas maanaam benn kenn la ci maamam ni yu labbi ah, di talbiya nan labbayka allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wan ni'mata laka laa sharika laka wan ni'mata laka wal mulk laa sharika laka maanaam muy def talbiya boobu fa kañ mu ne way yasma'u te doon ko dégg almawaasimu mbooloo ma nekk ca fa ñuy aje bil azimi ci nopp bu wér dëgg dégg gu leer a leer ba pare yow ñu woon ci dégg ko mais dañ daan xam li muy wax xam nga tey mu nekk ci biir ndigal di dégg mu naan labbayk allahumma labbayk maa ñëpp di xool waa wax ji fu muy jóge ñu dem retrouver ci ne nekk ci ndigg ma jóge ndiggal moom tax parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ci nekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam alxuraan nee na ko huwa allazi yaraka hiina taqumu wa yàlla moo ngi lay gis bi nga taxawee nii maanaam mooy bi nga ñëwee ci àdduna waaye bi ngay jàllarbiku ci ndiggal ñi doon sujjóot yàlla ñu la doon gis maam di jógee ci maam bu gën a tedd di dem ci yeneen maam ñoo xamante ne ñoom ñëpp dañ doon sujjóotal yàlla toroxlul yàlla carrément ñoom ñëpp moo tax maamu yeneen bi saa sama amul ku ci wedd yàlla amul ku ci nekk yéeféer amu ci loolu d'ailleurs moom moo indi maanaam moom moo tax bi ñuy wax bu maamu du du baayu maam Ibrahima alayhi salaam maanaam Seydina Ibrahima salaam baayam Aazara du baayam te bokk na ci li koy tekkale du ko Alxuraan wax wa iz qaala Ibraahiima li abiihi Aazara fàttaliku bi maam Ibrahima doon wax ak baayam Aazara loolu rek dalil la parce que su doon baayam la duñ ko baayam diw maanaam buñ ne demal wooyee sa baay diw wala maanaam <laughs> loolu ah kenn du wax maanaam sa papa bi kenn du la wax demal woowee sa papa diw demal woowee sa baay rek lañ lay wax maanaam loolu dalil la beneen bi ci def moom mooy alxuraan nee na fa lamma tabayyana annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu xam nga loolu alxuraan wax na mais bi maam Ibrahima xamee ni baayam booba alayhi salaam bi mu baayam booba lan euh, noonu yàlla la dafa denc moom. maanaam mooy ñaanalatu ko wa ma kaana istighfaaru Ibrahima illaa an maw'idatan wa'adahaa iyyaahu maam Ibrahima alayhi salaam boo gisee mu ko daan ñaanal mooy daf kaa digoon kese mais bu ñu seetloo bu ñu bàyyee xel mooy ci suurtu Ibrahima fi muy nettalee Alxuraan mi ngi nettali ne maam Ibrahima alayhi salaam keroog ba baayam di ko jur maanaam mi ngi ko ñaanal kañ ci feewu dundam ci jeexitalu dundam. moom ak maam Ismaïla bi ñuy tabax kaaba bi boobu fekk na kon feew dund am na muy ñaan rabbi sirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yàlla jéggal ma mën te am te xamoon na ne maanaam bi mu yàlla mujjul na ko tere muy jéggal lu bàyyam ci feewu dundam mu ne yàlla jéggal ma man ak samay waajur ak jullit ñëpp way gëm yàlla bis bi nga xamante ne ci la caytu bi di taxaw audit bi ci lay taxaw loolu mooy wane ni ka doon ñaanal kooku mooy vrai baayam mooy mooy vrai waajuram bokkul ak ki nga xamante ne moom doon na ko ñaanal yàlla jéggal ko ba yàlla ba mu xamee ni kii kat noonu yàlla la vraiment ci moom c'est fini ci la ko bàyyi jéggal kon da ngay gis ne bii bi mu nekkee ndaw la bële mooy bi mu demee ba màggee ba Seydina Ismaïla gën a àdduna xam nga dafa yées am doom comme ni ko xamee ba ñu dem ba muy tabax moom kaaba gi ba ñu toog di ko ña ba maanaam bañ tabax ko ba noppi ba muy ci seen dundam ci la ñaanalee way juram alxuraan nett lañu kon dañu xam ne kon kii weddi woon yàlla kooku du baayam dëgg maanaam di jaayam mu ne sabaarikuhu ay xob bi tam moom yenente bi saa maanaam xob bi mooy yi nga xamante ne tax koo am solo maanaam tey muñ jëloon euh, wurus wala yooyu noonu ñu gis mu xaw a xomaat xob bi yooyu noonu xam dañ ko war ci taal bi pour dindi ko yooyu al jawaahira mboolem xeetu wurus yi mudriyaatun yu ko xeet la maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam la maanaam li nga xam ne mooy wurusam moom ci jëmmi boppam mais xob bi tam yi dañoo xeet mboolem xeetu wurus yi bi mu xam loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam non seulement moo gën mboolem mbindeef yi leen jëlee kenn par kenn mboolem yeneen yi ak wàllu yi bu ñu leen jëlee kenn par kenn mais suñu leen boolee moo leen gën. maanaam suñu leen boole ñoom ñëpp moo leen gën te li mu leen gënee lu bari la parce que ñoom ñëpp ay ngëneelam moom lañ leen séddale na ci ay ngëneelam moom lañ leen séddale waaw nga ni waaye lii moom yow li nga wax yii mi ni di mu ne la walim laa lu teel yi ma a ne wóowate moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam aynun mooy cosaan lil uyunin yel moo leen cosaanni cosaan ñëpp mooy seen cosaan ci moom la lépp départ sallallahu alayhi wa sallam kon li waru laa yëm parce que tey bu fekkente ne benn mbir dañ naan ah, man day wax dëgg yàlla saaku ceeb bii rek laa fi am maanaam comme mbayeen yi dañ comprendre maanaam saaku ceeb bii rek laa fi am mboolem lu ñuy togg ci saaku bii rek lañ ko mën a toggee luñ fi togg tey rek ci saaku bii lañ ko toggee ngay jël di togg di jël di togg di jël di togg ñu ne la saaku ceeb bi moom ni mu nekkee de manière intacte noonu moo ëpp lenn lu ci nekk ci parce que dafa desaat maanaam bi mu nekkee rek saaku ceeb noonu moo ëpp lii yëpp maanaam mbir mooy cosaanam yëpp cosaanam yeneen yi ñu tibbee yëpp loolu day daal di nekk loo xam noonu maanaam lawoo te sax ñeel na ko maanaam yamul ci am irhas moom mais qabla al wiladati laataa nga nekk adduna ji am na mu'jizatun ay kéemtaan yu mu defoon maanaam ay kéemaan yoo xamante ne amoon na mooy laataa muy gane adduna sallallahu alayhi wa sallam maanaam comme quoi yàlla dakaa teel a feeñal maanaam feeñal ay kéemtaanam dañu wax nag mu'jiza ci mbir mi alors que mu'jiza mooy lu yenent di def xam nga yenent normalement mooy def mu'jiza mais il s'est trouvé que ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme li mu waxoon kuntu nabiyyan wa aadama mun mu daal fii tinatihi man ba ma nekkee yenent maam aadama mi ngi woon ci banam maanaam kon moom mës ta denc mës ta denc nekk yenent sallallahu alayhi wasallam musul denc nekk yenent donc moom li muy def wala kéimtaan yi ñuy def bu doon beneen yenent ci raxaas lañ koy tuddee waaye moom en tant que yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme musul denc di incarner maqaama boobu ab yenn maanaam kéem day nekk ba tey mu'jiza boo xamante ne taraaxaa gis na ko maanaam mu'jiza nag mooy loo xamante ne ab euh, yeneen da koy def parce que kéemtaane ay façon la ay façon yu façon la mais mu'jiza condition yi moom mooy day nekk loo xamante ne yeneen moo koy def pour mu mën a nekk pour ñu mën ko tuddee mu'jiza mooy luy lott moom ñaareel bi ci def moom mooy condition bi. pour mu mën a nekk mu'jiza il faut mu nekk loo xamante ne loo xam ne yàlla rek a ko mën mais loo xam ne yàlla rek a ko mën doyul parce que tey nit ki tey bu ne la woon moo man dinaa def kéemaan te yéen ñi ñëpp doo leen ko mën nga ne la mu ne la dinaa maanaam bu subaa jant bi dina jóg dina jóg maanaam dina jóg xam nga yàlla rek ko mën a yëkkati jant bi jant yàlla koy def mais yow boo ko bëggee utiliser comme kéemaan boo def yow du mën a ne ñetteel bi ñu def il faut que mu nekk loo xamante ne lan day xar baax maanaam mooy loo xamante ne ah habituellement daa ñuy gis lu mel nii mais loolu rek doyul tamit il faut que mu nekk loo xamante ne day ale maanaam day dem ci sa bëgg-bëgg yow maanaam tey buñ ne woon ak yenente ngi nii man yenent laa ñu ne la kan moo koy prouver nga ne xar mi dana wax xar mi ne day fen de bu boobaa bu boobaa du baax maanaam pour mu baax il faut mu dem ci sa sens voilà euh, mais am na yeneen wàllu yu moom karaama day def bokk na ci lu mu wuteeg yenn moo ak yeneen def lii ak karaama karaama lépp loo xam ne yeneen su ko defee dañ koy wax mu'jiza possible na wala ñu def ko mais day ko karaama sauf que lii seen différence majeure mooy ne karaama du am taxaddi maanaam du am défi maanaam du ne lii dinaa ko def te man rekk ko mën alors que yeneen moom bu ko waxee danaa man rekk ko mën te keneen doot ko mën defee beneen bi ci def moom mooy ne lépp loo xam ne karaama la ci wàllu yu mu'jiza la ci yeneen bi. sallallahu alayhi parce que wa waliyu boobu li tax mu mën a def lu yéemee noonu nit ñi di ci jommi mooy ne dafa topp ci tànk yeneen bi moo tax sallallahu alayhi moo tax en même temps day nekk karaama ci waliyu bi ba pare nekk kii nekk moo tax kiimtaan yooyu doon feeñee ci moom doon na ko gis ummuhu yaayam duuna zununi ci lu dul ay sikki sàkk ay njort maanaam ay yu wér-wér la doon gis déjà bi mu ko gis na juróom-ñeenti yenent ñu feeñu maam Adama Siif Idrissa Nooh Huud maam Ibrahima maam Ismaïla euh, yent yàlla Muusa ak yent yàlla Isa juróom-ñeenti ñi weer wu jot kenn ci ñëw feeñu ko ci ñoom ñëw feeñu ko ne ko yow yaa jur ki nga xam ne mooy sangu mbindeef yëpp bu dul moom ñun ñëpp kenn du am sallallahu alayhi wasallam su juddoo rek tuddee ko Muhammad sallallahu alayhi maanaam chaque weer ba muy juróom-ñeent loolu mooy dalil bi tegtale ne juróom-ñeent yi weer lañ ko ëmb ndax seen ferage maa ngi si rajo li ñuy wax ci xilaas zahab wuute yi kañ la ndax ñaata weer lañ ko ëmb yooyu yëpp wax ci wax yooyu ba pare waaye ci biir ci la ne. weer wu jot am na juróom am na yeneen bu ñëw daal di lim juróom-ñeent yi maanaam ci lañu xamee ne moom kon indi nga wuute bi mais avis bi mu dëgëral mooy bii naqiyun ba pare dafa set wecc fii wilaadati yii ci gane àddunaam bi muy gane àdduna dafa nekkoon koo xam ne daa set wecc maanaam ñëwul ànd ak ay tilim xam nga xale buy juddu day am muy mu takk yu ñu war koo fomp wala ñu sang ko yooyu moom amul sallallahu maanaam te noonu mu fetee ci zahir noonu la fete woon ci baatin ujaabul moo tax ak nekkoon kéemtaan soxna Saffar radiyallahu anha di yaayu Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu moo ko doon rewle kéemtaan yu ne gis nga ko bis boobu ba tax leeru Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan tax mu daan seen samm fu mu ndax leer gi doon jolli bis boobu soxna Asiya ak soxna Maryama ñëw nañ fekkee xew-xew bi ba pare nee na mu gis yeneen jigéen ñu taxaw maanaam soxna Amina tam nekkal na ko yeneen jigéen ñu taxaw mu séen leen gis leen ay jigéen yu rafet ñu ne ko ñee ay urul ay na lañ àjjana lañ jub ñooy jigéenu àjjana yi ñaar ñooñu wax ko ni ko man maay Maryama kii mooy Asiya moo tax ay kéemtaan rek la amoon yoo xam ne yu ay yi day lottuloo kulla bi aqlin bépp borom xel bañu leen bu sax koo xamante ne xel mu xamante ne la yor boo xamante ne dara lu la jommal amul bu dee yenent bi la sallallahu alayhi wasallam ay mbiram dana jommal wa mag dafa nekk ku juddoo tusngal koo xamante ne biir bi Euh, maanaam euh, jumbax bi dafa dagg ba noppi mel ni mu waroon a mel maanaam moom noonu la judduwaale dayee aussi ganee na àdduna fekk tamit ñu xarfal ko ba pare am na nag borom xooy wuute nañ ci ndax ginnaaw gi maam euh, maamam ci juróom-ñaaral fan moo ko xarfal waaw wala déet waaye li nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër mooy ne dafa ganee àdduna noonu comme ni imam al-Hakim wax rahimahullah ne axbaar yi tawatara maanaam siiw na lool ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy gën a àdduna fekk mu mu set wecc sallallahu alayhi wa sallam ata dikki na yawmal wilaadati bisu gën a àdduna bi fii yooyu nii ci ay teranga yoo xam ne noot na mboolem xeetu teranga yi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yu sabbihu di sàbbal rabbahu boroomam tasbiiha sàbbaaluk abdin jaam boo xam ne baruurin boroomu mbaax la zinki saarin du boroomu torox tànge wa mustakiini ba pare maanaam boroomu boroomu euh, damm wa mustakiini ak boroomu toroxlu boroomu toroxlu maanaam yonent bi sallallahu bi muy bi muy gën a àdduna wax nañ ne da da doon sàbbaal yàlla daal la maanaam ay wax yu bari am na ci am na jalaala rabbu rabbi loolu la doon mu naan jalaala rabbin rafi'an qaala hiina ataa wa qiila sabbaha bi takbiiri bil izami noonu la ko waxee ci xilaas la ne balaalu jalaal rabbin rafi'an la maanaam sama borom day ku mag la moo tax ci loolu tamit la mujjee wax jalaalu rabbin rafi'an kaana aaxiru maa takallama al-mujtabaa min aaxiril kalimi loolu tamit la mujjee wax waaye am na tamit ñu ne déedéet waxul loolu wa qiila sabbaha dañ ne dafa sabbal bi takbiir fi takbiir ci di kabbar ci bil izami mag borom mu màggaay maanaam allahu akbar allah allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhaanallahi bukratan wa asila loolu la wax maanaam yàlla daal màgg na màggaay bu ëpp solo mu ngi fi subhaan allahu akbar kabira walhamdulillahi wa cant dëgg dëgg ñeen la yàlla kaseera lu bari wa subhaanallahi maa ngi sàbbal nag di kañ di bàkk buur yàlla nga xam subhaanahu wa taala bukratan suba wa asila ak ngoon loolu la wax kañ duñ ko ne àdduna moo tax mu ne daf doon sàbbaal sàbbaalu jaam boo xamante ne ku baax la ba pare nekk ku wàcce boppam ku damu ba pare toroxlu te lii nag moom mooy melooy màggaay maqaama yëpp bi ci gën a kawe mooy nekk jaam nekk jaam boo xamante ne revendiqué wuloo dara woote wuloo dara muumuloo dara te dara moomu la tamit ku dul yàlla maanaam parce que beneen kii bi tamit am na maanaam moomoo dara gaa lépp da jàpp ne alal ji nga am du sa bos yàlla moo ko teg sa loxo rek mais moomoo ko xam-xam bi nga am du sa bos yàlla moo feeñal xam-xamam ci yow mais moomoo ko kattan gi nga am mooy moomoo dara kattan gi yëpp du sa kattan kattanu yàlla la bu mu feeñal ci yow kese lépp lu xew ci yow lu yàlla feeñal ci yow kese la moo tax ku ne la doon dara itam da daal di kontaan lu tax parce que daf laa delloo ci sa cosaan maanaam dëgg-dëgg sa réalité la la delloo tekki woo dara parce que noonu effectivement ah masha Allah kii daal moo ma xam <laughs> tekki dara maanaam revendiqué wuloo dara ñoon ñooy ñooy ñu gën a kawe moo tax mboolem martaba yi ñuy wax ay maqaama ñiñ doon wax sànq muy umana yu ma fàttali ko li tax ñu raw nit ñi dëgg-dëgg loolu la mooy le simple fait que ne ñoom amuñu dara maanaam maqaama yi ñu waxee bu ñu nee diw xutbu la ñoom bëgguñu ko nekk lu tax parce que maqaama la c'est comme dafa am lu ñu leen di attribuer ñoom bëgguñu loolu bu ñu nee diw lan la euh, euh, boroom mu xam la ñu ne non non diw sëriñ la non bëgguñu diw nangam titre bu ñu leen mën ci jox ñu ne non non man aw ma dara mënuma dara xaw ma dara jaam laa ci jaam yàlla yi comme yàlla yàlla borom subhaanahu buñ xoolee ci alxuraan lu bari comme ni ko ñu bari xame ah, ci saa yu bari bari bari day wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di ko wax ci mbir yu mag naan jaamu yàlla bi abdu ce qui veut dire que ne te jaam xam ngeen ni mënul réclamer dara day la boo gisee borom subhaanahu wa ta'aala ci suñu biir ci suñu adduna bi mu mu def ay ñenn ñi di ay jaam ñenn ñi nekk gor et que jaam gor yi moom jaam yi daf ñuy wan ñun ñu war a mel ak moom parce que comme jaam du grève du laaj ay indemnité du laaj salaire jaam euh, euh, buñ ne sax sa toolu tool bi yaa ko moom euh, yaa ko bay donc voilà comme yaa ko doon bay nangam nangam yaa ko moom danaan kii dafa dox ah boo ko bëgg maanaam laaj ay ay ay kii condition de travail yi nañ ko améliorer yooyu yëpp jaam du ko laaj voilà du demander yooyu yëpp maanaam du laaj dara parce que lu tax ba pare yow ci mooy moom dañ kaa moom ba pare alal ji mu yore dañ kaa moom loolu nag di nekk ci jaam maanaam mu yàlla daf daf ko def mu am exister pour ñun tamit ñu xam ne ñun nii lañ war a mel moom waaw pour ñu xam ne ñun ci nii lañ war a mel ak moom. comme que nag ay jaam rek la maanaam moom ñooñu noonu dañuy comprendre que ne ñoom ay jaam kese la dañu secret bi bokk secret bi gën a mag li tax ñoom ñu mel ni ñu mel amuñu dara revendiqué ñu dara laajuñu dara bëgguñu dara te dafa dëggu ci ñoom itam mais tamit dara moomu leen de lu dul yàlla da ñoom it mais loolu tamit beneen mbir la mooy dara moomu leen tamit lu dul yàlla voilà moo tax da gis dañuy damm maanaam intérieurement dañuy am sentiment d'humilité de modestie bu mag bu ñuy amee moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la meloon maanaam da gis fu doon ne nii maanaam doonul xëcc dara soxlawul ku ko attribuer dara maanaam euh, fi jotaay bi yam foofu lay toog après nit ñi ñoom ñooy wëraat ñëw wër ko bu nekkee ci biir mi ay ay euh, ci biir saxaaba yi radiyallahu euh, radiyallahu maanaam à la limite bu nit ki ñëwee daanaka du ko xaw a xàmmee ci biir nit ñi ndax ni muy nekkee ñoom voilà di waxtaan ak ñoom nekk ñoom naturellement amul lenn lenn lenn lenn lenn lenn lenn lu muy réclamer quoi wala di ko revendiquer te loolu nag mooy jikkoy jaam jaam dëgg dëgg dëgg noonu lay moo tax jikko jooju soo ko rek wa baytullahi néegu yàlla bi fii xaar ci gànnaog àdduna bi yeneen sallallahu alayhi wasallam zutti rabir boroomuk yëngatu na waaw fa yàlla la akamaa yéemu ci yàlla kawtéefuk yàlla min sax min ci biir sang boo xamante ne makinin boroomu euh, boroomu kawe la te yàlla wa maalal baytu te sax kaaba ji bis bi mu gën a àdduna moom yeneen si bi sallallahu alayhi bir arkaani ci ponk ya mu àndal dafa jéng wa dafa jéng al baytu kaaba ji bir arkaani ànd ak ponk ya hatta mbete yu kabbira mu kabbara saajidan di aji sujjóot mislal fakini kéem koo xamante ne boroom ñaw xel la maanaam bu ñu gisee kaaba ji jour boobu yow ma kii yenn ci saa bi mu gënee àdduna pendant trois jours kaaba gi dafa def nii wàcc ñu gis ne comme si day sujjóot mais parce que justement ki nga xamante ne xam nga kaaba gi comme niñ ko gisi woon ci bi ñuy waxtaan ci at at bi kaaba gi moom mooy moom mooy ndeyu lépp maanaam Makka moo tax mu nekk umul Quraan ndayu dëkk yi parce que borom subhaanahu wa ta'aala bi muy tabax suuf si di ko defar di ko pétrir di ko taal tasaare di ko tàllal ci Kaaba gi la tàmbale mooy mooy muy origine bi fi mu nekk moo tax mu nekk origine suuf si ba pare suuf si nekk ci centre univers bi moo tax Kaaba gi soo ko tiimee nii boo gisee photo bu photo Kaaba gi wala image nii ci kaw de de ci kaw a kaw image bu mag da gis maam ni mu nekkee benn benn point lépp wër ko et suuf soosu yenent bi sallallahu alayhi wasallam fële mu nekk Madina mooy ne bi mbënn mi tuufaan bi amee maanaam déluge bi jamono yenn ci yàlla yu yu not alayhi salaam comme suuf soosu mooy cosaanu suuf sépp te moom mooy suuf si ñu bindee jëmmi yenent bi sallallahu alayhi wasallam mais ruuxu yenent bi leeral sallallahu alayhi wasallam ci leen bindee suuf soosu sauf que suuf soosu ci lañ bindee jëmmam ji mu doon feeñee ci kaw suuf te comme que suuf si ku nekk fi suuf si nga bindee ci lañ lay rob yent bi sallallahu alayhi wasallam bi euh, euh, bi mënd mi amee dafa am partie bu ci déplacé wu dem dal fi Madina fi mu nekk moom yent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu tëdd indi différence bi nga am ci diggante lu tax yent bi sallallahu alayhi nekk Madina kii nekk fii Kaaba gi nekk fii mais yeneen bi sallallahu ni mu nekkee noonu sallallahu te kaaba gi moom mooy symboliser nekk nekk buur yàlla subhanahu wa maanaam mooy ñun suñu jëmm yi bu ñuy jublu am la ci kaaba gi la ñuy jublu bu ñuy aj aj xam nga xaj baat bi ci boppam étymologiquement li muy tekk moom mooy jublu maanaam jublu seen bu ñu xoolee kaaba gi noonu mu mel nekk lan symboliser nekkut ne maanaam yàlla ci boppam Makka symboliser turam yi ak melo yi Kaaba yi ci boppam symboliser ko moom nekk nekkam maanaam son naissance même yeneen bi sallallahu alayhi nekk ki nga xamante ne maanaam suuf si foofu la njëkk bindoo dajal turu yàlla yeeg melo yëpp ba pare incarnation nekk nekk borom subhanahu wa ta'ala moo tax suñu jëmm yi borom bi ne Kaaba bi mooy direction bi. maanaam foofu lañu war a jublu bu ñuy julli voilà booy ñaan sax ñu ne la jublul xibla booy kii jublul xibla nangam sooy sikar jublul xibla moo gën sooy julli obligatoirement jublul xibla mais suñu xol yi xibla mooy yàlla yàlla mooy mooy mooy mooy xibla xol yi mais comme yeneen ci bi sallallahu moom ci boppam moom moo symboliser loolu yépp moom mu gane àdduna kaaba gi wane maanaam ne ki nga xamante ne man ak moom ñooy symboliser li man ak moom ñoo symboliser lépp ah, dafa gane àdduna ànd ak sujjóotam ànd ak toroxloom ma ne ma def même symbole boobu moo tax ni doon ne mooy ñi ñu doon wax sànq ma fàccewul kunuus yi maanaam ma xam ne ñooñu ñooñu dañuy nekk ñoo xamante ne kaaba gi ñoom dañuy dañ ñoom maanaam ñoom ñoom ñooy wër kaaba gi mais kaaba gi moo leen di wër parce que li ñu symbolise moo tax maanaam jëm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam euh, kon ñu yem foofu insha allah wallahu ta'ala a'lam wa alamin